a'uuzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima agsi woon nañu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newee kadaa bi ala Makka am ñi nga xam ne ñoom la waxoon ne ñoom ku leen gis nag leen faat loolu jeexaloon nañ ko ki ñu desewoon moo doon Hind bint Utba waaye waxoon nañ ne dañuy bàyyi ba beneen yoon ci biir bu agsee biir Makka moom aleyhi salaatu wassalaam bu ñuy gis bu Hind de njëkkante li nga xam ne mooy mooy di tuub si ñu tuddaale naka la tuube moom Seydina Hind Seydatuna Hind bint Utba zawji abi sufiaana radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah bii paase ñu ngi gisoon yaay ummu haani nekk sœur ci seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma ci wax ji nga xam ne moom la waxoon ne dafa am ñaari mbokkam yoo xam ne dañoo daw daldi ñëw ngir uh, ut ci ndimbal ci moom làqatu ci ngir bañ ñu def leen dara ah léegi nag mu daldi nee na sa frère bi di seydna ali radiyallahu anhu daldi ñëw ne daleen daleen di rey mu daldi daw ne doolee laal dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na fekk mu doon sangu seydatu faatima binti rasulillahi alayhima afdalu salaatu wassalaam moo ko doon téyel mbalaan bi muy sangu ci ginnaaw moom aleyhi salaatu wassalaam bi mu paree mu ne ko marhaban mu ne umm haani maa ji tebik maa ji maa ji maa jaa abik ana moo leen di mu daldi wax ko ni mu deme ne leen taman qad ajartuhuma maa leen yiir seydna ali bëgg leen a rey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne qad ajarna man ajarti yaa umma haani ñun de daldi nañuy yiir képp koo xam ne yiir nga ko yow umma haani ñaar ñooñu gisoon nañ li nga xam ne moom la ci imaam ibn hisham rahmatullah aleyhi daldi wax mu ne alxaaris ibn hisham la moom moo ne woon alxaaris ibn hisham la ak zuhayr ibn abi umayya gisoon nañu tarjama ku njëkk ki di alxaaris ibn hisham ah, waxoon nañ ne riwaaya yaay ummu haani bii nag euh, sayyidatu ummu haani tout le temps dama naan waaw dëgg la suñu yaay la tamit <laughs> am nga en général alxuraan danañu soxnaa yonent ma lay saab saab ñooy seeni ndey waaye ñii ñu nit man tout temps dama naan yaay ummu haani damay juum di wax loolu mais loolu njuumte tamit noonu la tamit <laughs> mooy suñuy ndey lañ ñoom saxaabiyaatul yooyu nga xam ne alayhinna ridwaanullah léegi ah, dafa bari ay riwaay nag am na ñu ci tuddoon sax imaam muslim na ko noon imaamul buxaari solo na ko am na riwaay yu bari am na boo xam ne dane sax sama kër la yonent bi alayhi salaam sango waaw après man wax ko ni mu demee mu ne qad ajarna man ajarti ya umma hani léegi nag ñun ñu ngi woon doon def tarjama ñaar ñooñu imaam al ibn hisham ne ñoom la woon ki ci njëkkoon kon moo doon euh, frère abu jahlin bi al ibn hisham gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal min imaam ibn hisham mu ne woon kon alxaaris ibn hisham la ak zuhayr ibn abi umayya ibn al kon moom lañu war a gis ci zuhayr ibn abi umayya turam moo doon zuhayr ibn abi umayya di doomu ku ñuy wax abi umayya abi umayya moom di doomu al-mughira al-mughira di doomi abdallah abdallah di doomi amr am umar umar umar boobu di doomi maxzuum al-maxzuumi léegi eh, lii nii ma wax rek ah zuhayr ibn abi umayya ça ne dit rien moom mas nañu gis ay mbiram ci biir siira bi waaw xew-xew bu rëy boo xam ne moom nii taxawoon na ci waaye balaa loolu Zuhayr ibn Abi Umayya ça ça ne vous dit rien gisuñu fi koo xam ne baayam ibn Abi Umayya la tudd ko Abi Umayya la tudd bu yàggul keese lañu ko gis Abi Umayya te waajooju noonu bokkoon ci ñi gënoon a tar noonoo ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu defoon nañu tarjamaam mu guddal ñu mu yóbbuwaat ñu ca gannaaw ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee Quraysh fakrish fakrish yaa ngi fàqale ku turam kooku frère la ci kii te ñoom ñaar kooku noonu bañ koy waxoon nañ ne kooku am na benn soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo xamante ni nii seen sœur la sœuram la woon sœuru kooku la woon kii seen frère la kii frère kenn ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam la moom tamit kan ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam la bàyyam tudd Abi Umayya hein aywa léegi wax leen lan Xadiija ah non sayyidatu Xadiija non sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid kooku kay kon du Xuwaylid kooku kay man da nekk kooku Abi Umayya laa soxla koo xam ne si soxnaa Yonent mi alayhi salaatu salaam koo xam ne baayam Abi Umayya la tudd kon sayyidatu Xadiija radiyallahu anhu man da nekk moom ndax xooy li day baayam kon seetal keneen wala seet leen keneen non oh. du Sayyidatu Aïcha parce que kon mu siiw Sayyidatu Abu Bakar mu siiw walla non man da nekk Sayyidatu Aïcha ndax yaayam moo kii baayam moo doon as-Siddiq wax nga dëgg kon man da nekk kooku seetal ma keneen bon est-ce que du yaay Sawda kon Sawda bàyyi nu mu ah, loolu kay loolu kay du man nga koy laaj Sayyidatu Sawda nan la bàyyam tudd loolu man nga koy laaj <laughs> eh, loolu kay du maa ciy tontu xanaa Sayyidatu Sawda bint Zama voilà Zama mooy bàyyam kon kooku du Abi Umayya seetal ma keneen bon Sayyidatu Zaynab nag non kooku moom du moom élimineel élimineel ma dimbali la élimineel bint Jahsh la Jahsh du Umayya du abi Umayya bon eh, nga ne Maariya nag nga ne kon yow kan moo la Sayyidatu Maariya ci ci soxnaam yi alayhi salaam la bokkoon non moom ab jaam loon buñ ko mayoon mais nekkuloon soxnaam waaw mooy ni nit di ame jaamam mën a séq ak moom li muy séq ak soxnaam c'est pas lool la woon rek kon élimineel te kooku copte la Abi Umayya nan la bàyyam di tudd Abi Umayya bon comment on va faire ah seetal rek lim nga sayyidatu Xadiija sayyidatu Aïsha sayyidatu Sawda sayyidatu Zaynab Maariya sayyidatu Maariya radiyallahu anhunna léegi yow ñooñu rek nga xam mais est-ce que du yaay Umu Salama léegi kan mooy mu lu baayam tudd yaay Umm Salama a ca waxal Umm Salama premièrement man dama problème dama fàtte naa ne la tudd sax ah, non Hind loolu amul garaawul Hind waaye Umm Salama gi moo gën a siiw ndax doomam ji Salama boroom këram it Abu Salama lañ ko doon wax waaw mais moom kan yaa kuy baayam yi dafa mel ni moom la moom la eh, si si si si kii la ah. moom nga ci tuddoon fan yi ne ma moo bokkoon ak abdallah ak abdallah bi ñëwoon doon tuub si àndoon ak kan àndoon ak abu sufiyaan ibn al ibn abdil ibn haashim ibn abdi ibn qusay kooku la kooku la parce ñoom ñoo àndoon abdallah boobu bi yonent mi aleyhi salaatu di jóge Makka non Medina di ñëw di ubbi si Makka ñu ñëw waaw waaw kay kay eh, moom la trouvé naa trouvé naa parce que kooku noonu danga ne woon moom en plus li gën dafa def politique bu baax ndax dafa ñëw dem ci sëram dem euh, ngir mu introduir ko ci yonent mi aleyhi salaatu salaam la ëskey daa ah, wax nga dëgg nag kon Ummu Salama ibn bint Abi Umayya Abi Umayya la la tuddoon double laaj ah mais nii naa ah xanaa kay nooy boo ko jàppul mooy <laughs> non jàng daa am jàpp te yii nii may wax nii yàggul biñ ko gisee xam nga man de d'accordoon naa bu doon ne bañ ko gisee dafa yàggoon sax ma may leen loolu te même bu dee loolu sax waruñu koo maye waaye doon naa gina d'accord ci loolu waaye lii nag <laughs> bii moom moom jarul kii moom danga ko waroon a xam abi umayya nan la tuddoon te lii lépp tudd naa ko fi keroog hein ma ne la léegi xaaral ma defal la bu gina a yomb léegi bu ma wax ni mu tuddoon mais wax ma nan lañ ko doon dàkkantale naka lañ ko doon dàkkantale ma jox la signe ku tabe la woon seen baay ñoom yaay Umm Salama yaa Seydina Abdallah ak kan Zuhayr nii ñu war a gis seen baay dafa tabe woon ba dañ ko utal benn benn benn surnom ci wàllu tabe comme niñ utale woon euh, Adi non Xaatim Xaatim mi mi jur Seydina Adi ma dimbali la zaadu rakb zaadu rakb mooy ki nga xamante ne nii dafa tabe woon ba ku mu àndal ci caravane ci voyage mooy res lépp waaw ndaxuk tabeem lépp voyage bi yépp mooy chargé wu toutes les dépenses moo koy yor te boo mooy li ngay yóbbaale sax booy dem li ngay war sax moo koy paye waaw kon kooku la mooy zaadu rakb moo doon seen bàyyi di abi umaya kon zuhayr bii kon si yaay ummu salama la frère abdallah ibn abi umaya voilà ibn al mughira ñoom ñépp kon boo doon def tarjama yaay ummu salama looy wax salama bint abi umaya ibn al mughira ibn abdillah ibn umar ibn maxzum al maxzumiya Abdallah frère bi dañ ko doon def lu ñu wax Abdallah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum al-Makhzumi Zuhayr mi kon looy wax Zuhayr ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum al-Makhzumi kon mu ngi noonu voilà kon léegi baax na noonu moom xam nañ mooy kan kon kii sœuru frère yaay ummu salama la moom zuhayr ibn abi umayya ah moom mii nag bokk na ci ñi nga xam ne imaam ibn saad rahmatullah tudd na ko ci at-tabaqaat ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon lor yonent bi alayhi salaatu salaam ak jullit ñi ba mu nee Quraysh waaw waaye nag waaye nag dafa joué woon rôle bu rôle bu am solo goo xamante ne tuddoon nañ ko jamono yoo yële moom Zuhayr mi ndax bi nga xamante ne nii ci la waa Quraysh daldi utiliser le carotte la carotte ak le bâton lu ne daldi dox ngir jullit ñi génn ci seen diine ji bañ nee Quraysh bi yonent bi aleyhi salaatu salaam mag gis nga nañ mujj woon ñu daldi leen woon embargo embargo jullit ñi ak waa Banu Hashim ñi leen di jàppale ak waa Banil Muttalib ci ñu ñu parke ci shi'b abi taalibin wa kaana abu taalibin ma'ahu wa kadhalika as-sayyidatu xadiija bint xuwaylidin ummil mu'miniin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bañ leen parqué foofu la ca Cheikh Abi Taalib Abi Taalib génnoon moom it di leen jàppale ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak bu guddi jotoon ñuy monter la garde ngir ñu surveiller yonent bi alayhi salaatu salaam garde bu ko kenn ci waa Quraysh ñëw faat wala def ko dara waa Quraysh gis nañ lañu bindoon ne bu leen kenn jaay dara bu genn takkati ci ñoom bu kenn takk kenn ci ñoom te ku am soxna ci ñoom daldi leen daldi leen leen fase nu mu gën a gaawe loolu bokkoon na ci résolution yi nga xam ne qad axadatha qurayshun didd al muslimiin quraysh da koo jëloon didd al muslimiin contre jullit bi nga xam ne nag ci la embargo boobu tar bañ doon lekk der comme niñ ko gisoon ci xadiis seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas xaalu rasuulillah sallallahu alayhi wa mbooloo ma nga xamante nii ki leen dirigé woon a di Hisham ibn Amr ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Hubayb Nasr ibn Jazim ibn Malik ibn Hisl ibn Amir ibn Luway moom mi nga xamante ne nii mooy ki njëkk am xalaat boobu ngir dajale ay kilifa ci waa Quraysh nag ñu briser l'embargo ne lii dootuñ ci d'accord même bu dee gëmuñu gëmuñu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa lii du yoon quoi ñoo xam ne ñun ak ñun ñoo bokk ñépp ñoo bokk deret ñoo bokk lépp ñu bëgg leen a parquer nii ñu d'accord ci bopp ba léegi ni mu tari nii Hisham moomu noonu bi nga xamante ne nii comme que mbokk la woon gis nga ci waa banu haashim waa banu abdi manaaf ci côté yaayam te tamit gis nañ ne ci waa quraysh la bokkoon amir ibn lu'ay te mu nekkoon koo xam ne ku doon jokk mbokk la comme ni ko imaam ibn isxaaq waxoon ne fa kaana hishaamun li bani haashimin waasila wa kaana daa sharafin fi qawmihi moom Hisham moomu mu ne ku doon jokk la waa Banu Hashim jamonoy tartar yooyu ak jullit ñi biñ leen embargo mu ne da doon indi warwaay duy ci yépp ko yépp leen ay gëléem ay li nga xamante ne mooy ay ñam nourriture bu bari ci guddi gi ñëw ba fiñ leen park ci chambre Abu Talib rek mu daldi dàq gàtt gi kii num tudd gëléem gi mu dugg ci biir bu ko defee gaa ñoom ñu man koo jël pepp moo ca nekk ak loolu daldi koy jëfandikoo imaam ibn Isaaq waxoon na ne moom Hisham nii ginnaaw gi nag bi bim gisee ne lii daal doyul di def nii par guddi daal doyul te sax tem ñu gis la comme li daloon ki nga xam ne mooy Hakim ibn Hizam comme niñ ko gise woon bi ko Abu Jahl ibn Hisham daal di kare Hakim ibn Hizam looloo ko daloon kon Zuhayr kiy Hisham lii muy def sax c'est c'est nekk dafa dafa nekk loo xam ne c'est risqué finalement mu ne man daal ni may def je vais essayer de rassembler parmi les dignitaires de si ñoo xam ne bokk dama leen di fexe convaincre nguur saxiifa bi bi nga xam ne moom lañ bind ma def ko fii nii ngir embargo jullit ñu du daal di koy dindi saxiifa boobu dindi li nga xamante ne mooy këyit di ñu def ci kaaba gi def ci li nga xam ne mooy point embargo bi Hisham moomu keroog bi nga xam ne nag ci la commencé am xalaat boobu imam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi nee na ki mu njëkkoon a dem ci moom mooy kan mooy ilaa Zuhayr moo tax imaam ibn Isxaaq ne summa innahu masha ila Zuhayr ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Maxzum al-Qurashi al-Maxzumi wa kaanat ummuhu Aatikatu bint Abdil Muttalib Hisham bi mu amee xalaat boobu ki mu njëkk a dem seeti ko mooy Zuhayr mi ibn Abi Umayya ndax la ndax lan ndax moom bul fàtte ne abdallah bañ gis waxoon nañ ko kooku yaayam yaayam bàjjanu yonent bi alayhi salaatu la mook Zuhayr mi ñoo bokkoon baay ñoo bokkoon yaay seen yaay moo doon Aatika bint Abdil Muttalib di dooni eh, eh, eh, Abdil Muttalib ash-Shaykh Shaykh Quraysh fa bi Hisham ñëwee ci moom li Hisham ibn Amr ibn Rabi'a mu ñëw ci Zuhayr mi ne ko yaa Zuhayr aqad radita an ta'kula at-ta'am wa talbasa ath-thiyaab wa tankiha an-nisaa wa axwaaluka haythu qad alimt laa yubaayi'uun wa laa yubtaa'u minhum wa laa yunkahuun wa laa yunkahu ilayhim amaa inni ahlifu billah anna law kaanu axwaala abil hakam ibn hisham summa dacawtuhu ila misli ma dacaaka ilay summa dacawtahu ila misli ma dacaaka ilayhi minhum maa ajaabaka ilayhi abada hisham ne ñëw gis zuhayr ibn abi umayya axu ummil mu'miniina sayyidatuna ummi salama radiyallahu ta'ala anhuma mu ne ko yaa zuhayr ee yow zuhayr ah ndax yow dangay gërëm di lekk ñam di lekk lu neex di sol ay yére yu rafet di takkay soxna ah di sa nekk sa kër bi di mën a joteeg sa soxna yi di nekk ñoom ci ci jàmm wa axwaaluka te yow sa sa sa nijaay yi la Abu Taalib sa nijaay la Abu Taalib mi nekk feeñu parke ko mais sa sa sa frère yaay la ah ak ñeneen al Abbas ibn Abdul Muttalib mais sa sa sa frère yaay la non yow sa nijaay yi nekk fële yow nga nekk sa kër di lekk di naan di sol lu rafet nekk ak say soxna wa axwaaluka haythu qad alimta nga bàyyi sa nijaay yi fa nga xam xam nga fiñ ne fële ci parke Hisham Zubayr xalaataatal def leen foo xam ne laa yu bàyyiwoon kenn du leen jaay te kenn wala yu taaminhum kenn du jënd ci ñoom dara. embargo économique ah embargo économique alimentaire tout wala yunkahuuna wala yankihuuna wala yunkahu ilayhim duñ leen may soxna te kenn du leen takk du takk ci ñoom mais Hisham xalaat Zubayr xalaataatal loolu. man Hicham ni ma soree ji yéen eh, man bu ma amoon man de bu ma jegee woon ak ñoom ci mbokk noonu du demee noonu léegi nag Zuhayr xalaatal amaa inni maa ngi wat ci yàlla ahlifu billah maa ngi wat ci yàlla ne law kaanu axwaala abil hakami ibni Hicham thumma da'awtahu ilaa mithli maa da'aka ilayhi minhum maa ajaabaka ilayhi abada mu ne ko nag Zuhayr dangay xalaat gis nga lii nga nangu ñu def ko sa nijaay yi sa frère yaay yi ñu parqué leen fee di leen tooxal bañ leen a jox ñu lekk duñ leen jox ñu naan def leen nële waat naa ci yàlla ne bu doon ne nijaayu abul hakam la di abu jëlin mii nga xam ne moo gën a ci affaire gin cee fervent gën a bon ci gaa yi gis nga bu doon ay nijaayu abu jëlin la laa wax gis nga yow Zuhayr nga ne abu jëlin abul xakam ne ko yow sa nijaay yi nañ leen nañ leen embargo comme ni ñu embargo yi bu doon yow yow buñ jëloon sa place yow Abu Jahl nekk sa place ay nijaayam war a nekk ñu embargo leen yow nga ne leen nañ nga ne kaay nga koy woo ci loolu naan ko kaay embargo say nijaay waat naa ci yàlla du la topp day bañ day bañ maa ajaabaka du la tontu ba faw du la tontu ilay abadan qaala Zuhayr nag xam ne ah Hisham kat ibn Amr li mu wax nag yanu na maanaa quoi eh, léegi mu ne ko wayhaka ya Hisham fa maadha asna innama ana rajulun wahid wallahi law kana ma'i rajulun akhar la qumtu fi naqdiha hatta anquduha mu ne mu ne kii Hisham way xaka yaa Hisham Zuhayr na ko mais waaw mais Hisham mais nag ey Hisham maada asna li nga wax dëgg la mais man manuma ci dara man je suis faible naka lay def innama ana rajulun wahid man kenn képp laa xam nga ne manum dong li waa Quraysh def dignitaire Quraysh yépp dëppoo ci def ko mais Hisham danga maa na teg bëgg a teg ci ci ci am ambara rek boo mën a reyee kii nii man nan laa ci man manum dong wallahi law kaana ma'i rajulun akharu la qumtu fi naqdiha wat ci yàlla ne hein bu ma amoon beneen góor bu ma jàppale ci loo ci lii nga may woowe kononte kon la xumtu fii naq naqdiha hatta anqadha kononte kon ma jóg naa jóg dox ngir xotti saxiifa boobu briser li nga xam ne mooy embargo bi fañ ko bind ne maintenant c'est nul et non avenu dinaa def ba dindi ko bu ma amoon keneen ku ma jàppale waaye man kenn kese la xaala Hisham ne ko qad wajadta rajula ne ko trouvé nga keneen loolu rekk la sona mais am nga keneen xaala Zuhayr ne ko fa man huwa mu ne ko kooku mooy kan mu ne ko ana man Hisham maa lay jàppale xaala lahu Zuhayr nag ne ko abghina rajulan thalitha ah <laughs> c'est bien deux lañu mais xam nga ne deux moom man la jàmmaarloo Quraysh léegi c'est bien mais nag trouver ñu troisième personne Hisham dem ci gàttal dem trouve al-Mut'im ibn Adi lii nit gisoon nañu ko ah. dañuy def tarjamaam moo tax ñu ñëwaat ci gisoon nañ ko ca saxiifa ba ca ambar boobu gisoon nañ ko waaw léegi euh, mu daal di dem fan mu dem ci al-Mut'im ibn Adi mi ñu la doon wax keroog jotaay yi weesu. bi yonent bi alayhi salaatu salaam naan law kaana al-Mut'im ibn Abi hayyan thumma sa'alanii an haadhihi an-natna la taraktuhu lahu la taraktuhum lahu mu ne al-Mut'im ibn Adi ndax mooy prisonnier Badar ya xam nga al-Mut'im ibn Adi moo ko fatoon tamit ci ba mu jógee Taïf waa Taïf dàq ko xaaj moom moo ko fatoon léegi mu ne moom de bu doon dund ndax dafa faatu avant Badar avant xare Badar même bokkoon na ñu ko doon sonal mais quand même lu njëkk yam ko defaloon non loolu taxawoon nañ ci bu baax waaw ci reconnaissance ay jóge na ñëw ci dëkk boo xam ne jóge Afrique yow bëggoo lu dul daw Afrique parce que nee nga dafa ñàkk fii manoo fee am dara manoo fi njàng-njàng mu baax manoo fi am dara manoo fi liggéey liggéey bu jaar yoon nga ñëw ñu accueillir le tubaab yi ñu accueillir la benn dëkku tubaab nga daal fiy ñëw nga daal di fiy ñëw ñu kii la nga am fi eh, ñëw nga ñëw ñu defal la couverture santé gratuite presque sam njàng fa ngay jànge boo fayoon wallaahi gars yi xam nañ ni mu de demal Angleterre nga dem ndax dina nga jànge noonu ci université yi comme ni ngay jànge France xam nga ne demeewul noonu de ñu defal la loolu lépp. yow nga jëw amoo dara loo leen di faye nga ñëw jël say kalachnikov roose dem fee roose ay ay tubaab mais delloo woon naar bi xoromam non ça ça ça c'est loolu c'est ñaaw quoi c'est loolu c'est loolu mooy li gaa yi naan <laughs> euh, delloowul fayul naar ba xoromam loolu la yow même bu la doon bu la doon sonal sax war am ñu la fiy sonal sax war ngaa xalaataat loolu ne ah malgré metti diñ may teg de ah wax dëgg yàlla ba muy metti yenn metti diñ may teg teewuma ba léegi dundu bi fii man fii la dàqe que man fa ma newoon ba li koy wane mooy nangoo woo ñibbi waaw nga ne bu dee am na yenn yu metti yu may teg quand naa xoole njekk gañ ma jiwoon yeneen ci ma saaf saaf la mu defal ñoom Mut'im ibn Adiy mu ne moom de doon mu ngi dund mu ñëw laaj ma yekk ci prisonnier yu xeeñ yi yu Badar yi yu kuffaaru Quraysh yi ma bàyyi koog ñoom kon ma jël prisonnier yépp ne ko Mut'im jëlal nga dem ak ñoom Quraysh Allahu akbar léegi Hisham daldi Zuhayr ne ko kon trouver ñu troisième personne mu dem ci al Mut'im ibn Adiy ibn Nawfal ibn Abdi Manaaf mu daal di koy wax loolu comme lu mel ni li mu wax kële léegi al Mut'im ko man benn góor la trouver ma ñaar mu ne ko trouver naa ñaar mu ne ko kan mooy kan mu ne ko man mu ne ko trouver ñett ma ne ko am naa ñett mu ne ma mooy kan ma ne ko Zuhayr moom mu ne ñu utal ma ñeenteel ut leen ñeent al Mut'im mu daal di dem ci keneen ki nga xam ne yeneen ci ma lay saa saa mi njëkk leen def nii moo tax Badar mu ne woon rey leen ñépp moom des moom Abul Baxtar ñu dem ci moom Abul Baxtar yi tamit ñu wax ko la même chose mu a d'accord naa ne nag trouver ma keneen dana ko est-ce que am nga ko ci dimbali mu ne ko naan am naa mu ne ko kan mu ne ko Zuhayr ibn Abi Umayya al-Mut'im ibn Adi ak man Abul Baxtar yi tamit xam ne Quraysh li yëngalu ko ñu toll nii kese nañ ut ñeneen ñu daal mën a ko utal ñu cinquième abul baxtar yi ne hisham utal cinquième mu daal di dem nag ci baayu kan yaay sawda voilà zam'a ibn al ibn al mu wax ko ko wax ko seen jege ñaale mu ne ko waaye yow lii nga may woo yow hisham est ce que na ko la ci jàppale mu ne ko waaw mu tuddal ko ñoon ñépp léegi nag biñ amee lool nag ci lañu def ne nag joxe ndig joxante li nga xamante ne nii mooy rendez benn guddi ñu daldi dajaloo foofu xalaat seen mbir niñ koy defe ak niñ koy dindee Zuhayr keroog daleen ne ana abda'ukum fa akunu awwalu man atakallam waaw Zuhayr nii ibn Abi Umayya daleen ne bu biñ tëralee plan bi dañ ne man maay njëkk a wax suba buñ xëyee baw xam na Quraysh dañ doon xëy nekk seen anbiya yi mooy ko nekk waa Banu Maxzum waaye kenn kilifa gi nag Abu Jahlin toog wër ak gaayam bi waa ñeneen fële waa Banu Abdi Manaf waa kii num tudd boobu waa Banu Hashim fee ñoom il Abbas ak ñoom gaayoo yu nekk fële ñeneen mooy yu mel noonu daal toog seen grand place yooyu léeg-léeg sax paa yi paa yi ñi ci gën a kawe nag ci ñoom ñëpp ñu dajale nekk foofu dañ fay nekk saa bu ñu xëyee su wëri na leen nag bu ñu xëyee suba ba ñépp nekk foofu plan bi ñuy bi ñuy def ngir dam dagg li nga xam ne mooy accord man maay njëkk a wax Zuhayr ne man maay njëkk a wax waaw waaw léegi moom moo jóg moo njëkk a wax bi mu ñëwee dafa wër Kaaba gi juróom-ñaari yoon mu ñëw ci nit ñi ne yaa ahla Makka waaw wër Kaaba gi juróom-ñaari yoon fekk fi nit ñi toog grand place yu mag yi mu ne yaa ahla Makka ee eh waa Makka anakulu at-ta'am wa nalbisu ath-thiyaab wa banu haashimin halka laa yubaacu wa laa yubta'u minhu wallaahi laa aquudu hattaa tushaqqu haadhihi hattaa tushaqqu haadhihi as-sahiifatu al-qaati'atu adh-dhaalima Zuhayr bi mu waxee ne leen nag yéen waa bi mu defee tawaafam ñaar juróom-ñaari yoon ba pare sept fois mu ne. yéen waa Makka ñépp ne tekk di ko déglu waaw. kuréel bu nekk ci grand place yi ne tekk di déglu Zuhayr mu ne yéen waa ahla Makka anakulu ta'am ndax dañuy lekk ñam di sol yére waa Banu Haashim ñoom nekk fee di torox aka alku duñu jënd ci ñoom te duñu leen jaay dara duñu leen jaay te duñu jënd ci ñoom dara maa ngi wat ci yàlla man Hisham nag kii man Zuhayr ibn Abi Umayya ibn al-Mughira dootuma fi jóge laa wax fii nii duma tooma ah. wër naa kaaba gi ba pare du ma toog lu dul ñu xotti kayit gi ñu def ci biir bi symboliser bi nga xam ne ci lañ def euh, li nga xam ne mooy mooy embargo bi abu jahlin wa fi naaxiyati al masjid abu jahlin mu ngi ci benn côté kaaba gi mu nekk kadabta wallahi wala tushaq ne ko abu jalin bi mu déggee mu wax lool ñépp ne teg abu jalin ne ko kadabta wallahi wax nga lu amul wallahi wax naa ko ci yàlla man abu jalin xam nga ne wa Hisham li nga wax du demee noonu wala tushaq te këyit gi ngay wax embargo bi kenn du ko xotti ci la sayyidu ci la Zam'a bàyyi sayyidatu Sawda daal di jóge ne anta wallahi akdab ne yow abu jalin yaa dàqanaar nga ne Zuhayr mooy nar yow yaa ko dàq nar ñun ñun gërëmuñu woon biñ koy bind waaw bi mu waxee loolu rek Abul Bakhtari ibn Hisham jóg ne sadaqa Zama la narda ma kutiba fiha wala nuqirru bi Abul Bakhtari ibn jóg ne ma ne Zama mi wax léegi ne Abu Jahl yow yaa dàq nar wax na dëgg yow Abu Jahl t'es le plus grand menteur voilà Zam'a wax na dëgg ñun gërëmuñu woon biñ koy bind te tamit saxaluñu liñ ci bind bi mu waxee lool abu Bakhtari al-Mut'im ibn Adi feelu ko ne sadaqtuma wa kadhaba man qaala ghayra dhalik namra'u ila Allah minha wa mimma kutiba fiha al-Mut'im ibn Adi jóg feelu ki nga xam ne mooy Zam'a eh, Abul Bakhtari ne sadaqtuma wax ngeen dëgg yow Zam'a ak ki nga xam ne Abul Bakhtari man al-Mut'im ibn wax ngeen dëgg ma ne wa kadhabata nar na ta wax na la dëgg man ko wax lu wuteeg li ngeen wax mooy Abu Jahl gis nga teggin yi ndeysaan walaw kaanu fi shirkihim quand même àndoon dara ci ladab xoola wuteeg li Abu Jahlin Abu Jahlin waa ji wax rek mu jóg na ko kadabta waaw ma kadabta wallah wax nga lu amul waaye gis nga Mut'im ibn Adi bi muy wax neewul waxul li li <laughs> li Zam'a wax ne ko anta wallahi akdab ne Abu Jahlin maa ngi wax ci kenn yaa dàqanar al-Mut'im Adi moom dane wa kadhaba man qaala ghayra dhalik allah gis nga makaarim yi mu ne te wax na lu amul képp koo xamante ne waxul wax na lu wuteeg li ngeen wax ne ñun d'accorduñ ci woon bañ koy bind waaw te deñ nañu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wane suñu deñ ci li ngeen bind ca kanamu suñu borom ak liñ ci bind ci biir bi al-Mut'im ibn Adi waxee loolu rek daal di tëb feelu ko fële wax lu mel noonu gaa yi nag les Quraysh dañ leen a couper l'herbe sous le sous le mooy affaire bi xaaruñu woon lu mel nii gis nañ kilifa yi tëb te ku nekk ñi Abu Jahlin xam ne c'est mort fa qaala Abu Jahlin hada amrun qudiya bi layl shuyya fiihi bi ghayri hadha al makan Abu Jahl ne mbir mii mu reconnaître jóg reconnaître waaye na lii amrun qudiya bi lay lii la mbir la moo xam ne dañ ko togg ci guddi gi lii guddi lañ ko lii bu doon tey waxinu wolof danaa lii ñooy lu ñu togg guddi la yàq ko ci bëccëg gi waaye du fii lañu ko toggee waaw am amrun mbir na moo xam ne bu ko defee fayen yi kontaan sax ba may wax ba léegi maay wax ñeen di lekk di bàyyi ñee mais bu ma waxee ni lii moom moom moom parabolu lekk moom boo ko waxee rek lu fayen moom xol bi mel ni wanagu mbott nag ndax tooy ndeysaan waaw yaa fayen yaa di jàmbaar mu ne haadaa lii amrun mbir la moo xam ne qudiya bi layl dañ ko lijjanti lii guddi ngeen ko nos guddi lañ teg lii nii tushuwira fihi bi ghayri haadaa makaan lii lu ñu waxtaane la ñoom ñi def lii lu ñu waxtaane la du fii lañ ko waxee du léegi lañ toog nii rek ñu nekk ci mbooloo mi ku nekk yi tëb eh, rek al Mut'im ibn Adi daal di jóg ngir dajji affaire bi gis li nga xam ne mooy max mi daldi lekk mbir mi ba lañ ca bindoonoon des bismika allahum kon Zuhayr ibn Abi Umayya moo joué woon rôle bu rafet bi moom ci moom la Hisham ibn Amr ibn Rabi'a njëkkoon a dem ndax moom bokk yonent bi wa ak waa Banu Hashim ñu ñu parqué woon fëre seen bokk direct la ndax lan luy wane ne seen bokk direct la ndax aati ah, kam yaayam di doomi Abdul di eh, Aatika bàjjanu yonent bi alayhi salaatu di sœur ci Seydina Abdallah bi jur yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais Zuhayr ibn Abi Umayya malgré tuubul woon malgré tuubul woon comme al ñooñu rek al-Mut'im moom dafa gaañu woon avant Badr di xew xare Badar Abul Baxtari demoon na Badar gi wax nañu mbirum sànq fa lañ ko moot far faat malgré yonent ma saa bu ko kenn laal rey leen ñépp des moom dee leen ko waaye comme kalam saar yi ba da ko ba taay waaye moom ko nag ah koy faat ñu wax ko yonent ne ko def naa lépp ngir jàpp ko prisonnier waaye moom bëggul woon lu dul ray ma ah finalement man woon nag lu dul ray ko moom abul baxtari ibn Hisham léegi nag al moto ah, Zuhayr ibn Abi Umayya du mo taxul woon mu tuuba waaw eh, dafa desoon ci kilifaram dafa desoon. Eh, ci kéeféram ba xam ne di continuer ci noonu islaam ah, malgré lii ndax affaire xamiya la woon ak affaire samay mbokk lañu loolu moo tax xamiya xamiya fii laa bokk dañoo laal sama mbokk kese tax may réagir loolu taxul loolu lu yàllay nangu ah. ah non yàlla moom li nga xam ne dañ koo def ngir li wajihil karim ngir moom lay nangu waaw loolu lay nangu li nga xam ne danga koo def ngir sa boroom loolu la sa boroom di nangu mais pas li nga xam ne danga koo def pa hamiyatan parce que fii laa bokk voilà man tariixa sàngam laa laa bokk dañ ñoo laal moo tax ma mer di réagir gars yi sax di ko woowee jihaad ji yàllallah alors que l'islam moom man nañ ko saaga di ko fule guddeeg bëccëg waxoon naa la li gën a lu ñuy wax ñun wolof mooy waa daa repp te bu waxee lu ndaw sëb sëriñ loo xam ne ci yaw yaa jàpp ne ñàkk teggin la alors que du ñàkk teggin yow yaa jëkk ngir faat ko ngir wane na nag wane sa gëm sëriñ boo bële sàmba walla demba kooku bëggee camoufler ci loolu ne yàllaa tax muy def <coughs> kooku waxul lu am Zuhayr ibn Abi taxuloon mu tuub ah ci Fathu Makka nag bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñuy dubbi Makka mu wax abu sufiyaan man daxala daara abi sufiyaana fa huwa amin wa man daxala daara xakim ibn xizaam fa huwa amin wa man daxala daara budayl ibn warqa fa huwa amin radiyallahu anhu wa man daxala almasjida fa huwa amin wa man axlaqa baabahu alayhi fa huwa amin ah Zuhayr ibn Abi Umayya moom bi gaa yi ñëwee moom ak al Haaris ibn Hisham mi ngi gisoon jotaay bii weesu ñoom ñoom yooyu yépp wóolu wuñu ko xam nañ ne bokkoon na minal a'da ci noon ñu yi nga xam ne ñoo noonoo lislaam moom ni mu def mooy dafa daw ci koo xam ne mbokku jëkk moom eh, am mbokkam moo ko denc muy yaay umm mooy sayyidatu ummu haani nga xam ne boroom këram moo doon Hubayra te bokkoon ci waa banu Maxzuum mu daal leen dem ci ñoom di Hubayra ibn Abi Wahm al ñu daal daw ci moom sayyidatu Ummu Hani bint Abi Talib ngir rëcc foofule mu daal leen fat Seydina Ali ñëw ni dama koy rey sayyidatu Ummu Hani ne du ci dal tëj bunt bi daw ci yonent mi alayhi salaatu salaam daal koy wax ne ko man dama yiir ñaari nit yoo xam ne sama mbokki jëkkër lañu imaam ibn hisham nee na kon moom moo joxe tur yi ibn hisham la zuhayr ibn abi umayya ibn al-mughira al-makhzumi al-qurashi al-makhzumi ta'ala anhuma yonent bi alayhi salaam ne yaa ummu haani qad ajarna man ajarti yaa ummu haani yiir nañu ku ku ñuy ku ñuy yiir yow ummu haani kenn du leen rey laa taqtulhuma kenn laa yaqtulhuma Ali du leen rey voilà après nag ci la tuube moom Zuhayr ibn Abi Umayya ci noonu ndeysaan la tuube bokk ci maslamatul fatxi ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñi tuub ci fatxu Makka voilà ndeysaan waaw noonu la tuube moom seydina Zuhayr ibn Abi Umayya radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon kooku kon mooy Zuhayr ibn Abi léegi kon loolu moo jëmoon ci liiwu sayyidatu Ummu Haani bi yonent salaatu wassalaam newee bi a'la makkata ji kada noonu la fa ñëwee kon ngir wax ko loo xam ne pour ñu bañ a def dara ñii léegi nag ñu war a continuer kon foofu ñu yemoon muy nag dugg Makka bu yonent mi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu nee foofale ci Kadaa ak la fa xew yépp comme niñ ko gise woon walillahi alhamdu imaam ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi nettali nañu loolu na ko imaam mu ngi saxiix yi waxoon nañu ndax keroog euh, euh, euh, dañu ko laaj dañu ko laaj comme ni ko imaam al Buxaari raxmatullahi alayhi solo muy xadiisu Usaama ibn Zayd alxibb ibn alxibb radiyallahu taala anhuma ak ñeneen solo nañ ko tamit moom Seydina Usaama mu ne dafa wax yonent bi yu salaatu salaam keroog yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ayna nanzilu ghadan ne ko waa suba buñ jógee fii di dugg biir Makka mais fan lañuy dal buñ demee ndax Makka xanaa duñ fa dem rek dugg euh, fan lañuy dal mooy gan kër lañuy dal man bu ma jógee di dem di dem Paris xanaa kay war naa xam ne Paris bu ma fa demee fii laay dal sayyidatu sayyidna Usaama mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ayna nanzilu ghadan ana fan lañuy dal suba buñ jógee fii dugg biir Makka qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko wa hal taraka lanaa aqiilun min manzil wa hal taraka lanaa aqiilun min manzil yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ah ah est-ce que dañoo bàyyil kër gu ñuy dal mooy man maa ngi dugg sama boroom ma ma digal may def mais mag suba bu ma fa demee kër gu may dal moom xaw ma ko aw ma ko waaw ndax est-ce que aqil bàyyil nañu kër. moo tax mu ne summa qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne laa yarisu almu'minu alkaafir wala alkaafiru almu'min mu ne ndax lan lan mooy waral loolu mu ne ndax yéeféer way ngëm ku ngëm yàlla manu la donn koo xam ne ab yéeféer la waaye ab yéeféer du donn koo xam ne ku gëm yàlla loolu mooy lan mooy gis nga nit yow bu sa bàyyi ne woon milliardaire bi gina bi bi le le plus milliardaire du monde yéeféer la athée la wala chrétien la wala juif la wala leneen la yow nga nekk jullit nga toog nekk chômage bu metti yow rek la am comme doom jabar ñett sa yaay génn na àdduna yow rek la am ñu tàggale na la sa baay dee na yow bu yaboo laata muy dee nga waroon a éliminer def benn croix ci alal jooju xam ne yow alal jooju mënoo ko doon ndax lan laa yarisul mu'minul kaafir ndax yéefér aji yàlla du donn koo xam ne bu yéefér la ndax laa yarisu du donn al mu'minu ki nga xam ne dafa gëm yàlla al kaafira ki nga xam ne day yéefér la waaye walal kaafir vice versa yéefér it mënula donn koo xam ne way ngëm yàlla la ku yaayam ne woon chrétien wala leneen yow bu sa yaay faatoo wala yooyu bu yeboo nga xam ne manoo ko doon moom itam manulaa doon voilà ndax lan da aqil en fait aqil ah. moom dafa doon kan aqil boo waxoon nañ la mooy grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib gisaguñ tarjamaam insha dañ ko gis nañ ko gis ci fatxu Makka bi amaana jataay bii di ñëw wala bi ci tegu amaana jataay bii di ñëw ñu gis ko Aqil ibn Abi Talib comme moom tuubul woon moom ak Talib di Talib bi ñu doon dàkkantele Abu Talib ñoom ñaar bi Abu génnee àddina ñoom ñaar ñoo ko doon nga ne ma mais yeneen frère am yeeg yi nag seen frère yeeg sœurs yi ñu ñoom ay jullit lañu te moo tax lii day wane ne kon àtte boobu yàggoon naa am ndax Aqil ak Taalib ñoom ñëpp di doomi Abi Taalib ñoom ñaar tuubuñu woon ki tuuboon mooy Seydina Jaafar Seydina Ali Sayyidatu Ummu Haani ñoom ñett amuñ dara ci miraasam Abu Taalib ndax ay jullit lañu te Abu Taalib moom bi nga xam ne ci la frère di bi alayhi salaatu salaam génn àddina Abu Taalib moo yoroon ay mbiram Abu Taalib génn àddina alal jooju dellu ci ñaar ñi nga xam ne ay yéeféer lañu woon di Aqiil ak Taalib Taalib nag après dafa gaañu <coughs> waaw Taalib dafa gaañu dafa teel a gaañu avant gàddaay gi am na sax ñu ne Taalib ci boppam Badar demoon na mais dafa dëppoon mais en tout cas après avant fathu Makka Taalib dundatul woon léegi nag Aqil moo dese woon alal gi après nag bi ko Aqil desee hein léegi Aqil daal di jaay affaire yi waaw mu daal di ah jaay li nga xam ne mooy mbir mi mooy aqil jaay kër yi mooy kër gi yonent ma lay saar saam fañ dëkke woon ñoom ñépp aqil finalement da koo jaay waaw léegi nag looloo tax yonent ma lay saar ne mais est-ce que aqil hal taraka lana aqilun min manzil est-ce que aqil dañoo bàyyil fu ñuy dëkk mooy bàyyiluñu dara mooy le fait que moom yéeféer la woon ñu woon kii bu doon jaay bu ko woon mooy ñun alal doy am ci dara ndax mënuñoo doon koo xam ne gëmul yàlla wala aqil ci boppam jaay di mbir mi de façon après te moom yéeféer la woon ko tuubagul woon moo tax Seyna Abu Hurayra ba léegi di nettali yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy jóge foofu ngir dem dugg biir mag ba léegi xadiis bi imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi moo ko solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan Ah. manziluna insha allah in fataha allahu alxayfu xaytu taqaasamoo alal kufri mu ne manziluna suñu dalwaay insha allahu bu soobee buur yàlla ida futih ida fataha allah bu buur yàlla defee ni ubbi màkka de alxayfu mooy xayf alxayf xaytu fa nga xam ne bërëb bañ naan alxayfu xaytu fa nga xam ne taqaasamu alal kufri ñoom yéeféer yi ca lañu nekkoon di discuter mooy euh, xayfu Banu Kinaana yaa ngi fàttale ko loolu ci lañ jóge léegi mooy embargo bi ñu doon wax foofu lañu daje woon alxayfu mooy lépp loo xam ne day denn mbartal ci ci ci montagne bi loo xam ne ci montagne bi lu jóge mooy ci suufu montagne yi côté boobu montagne yi màkk yu bari yooyu moom nag li alxayf taxawa a yëkkati ko tuuti foofu nga xam ne waa Quraysh fa lañu daje woon daal di am accord contre waa banu Hashim ak waa banul Muttalib ne bu leen kenn jaay bu leen takk ci ñoom bu kenn jënd ci ñoom ku takkati ci ñoom faseen ak yu mooy embargo bi ñu jóge foofu lañ dajaloo woon lañ dajoo woon ngir ne euh, euh, ngir euh, résolution embargo bi foofu la yonent bi aleyhi salaam nañ ne manziluna in fataha Allah bil xay bi bi mooy alxayf xaytu taqaasamu alal kufri fa nga xam ne ca lañu am accord waxtaan seen biir d'accord ci kéeféer gi mooy le fait ñu tegoon lu mettee lool embargo bu toll teg ko julli voilà kon loolu la woon kon noonu la yonent mi aleyhi salaatu dugg loolu la doon waajal ba muy dugg nag comme niñ ko fi waxe woon keroog Seydina Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu yépp imaam al-Buxaari yi leen mu ne ra'aytu rasuulallahi sallallahu wa sallam yawma fataha Makka ala wa huwa yaqra'u suuratal fath yurajji'u mu ne moom Seydina Abdullah ibn Mughaffal mu ne gis naa yonent bi alayhi keroog bi mu ubbee Makka bi muy dugg biir Makka mu ngi ci kaw naagaam gi wa huwa ta moom yaqra'u suuratal fath mu ngi doon jàng suuratul fath waaw inna fatahnaa laka bismillaahir rahmaanir rahiim inna fatahnaa laka fathan mubiina loolu la doon jàng di ko di ko di ko di ko di jël nag mooy gaaw du jàng bu gaaw la ko doon jàng yu rajji'u waaw di génne xuruf yu baax di ko di ko di ko di ko baamu waaw inna fataxnaa laka fatxam mubiina loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon jàng keroog waaw léegi di di wax di wax waaw di répéter xaraf boobu fii jooy moom alayhi salaatu wassalaam ah comme li Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ah ah mu ne commencé na Abdullah ta ibn Abbas ibn Umar radiyallahu taala mu wax ñu nag naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dugge Makka keroog loo loo loo bi mu ko ubbee waa Makka nërmeelu nañu mu ne waxoon nañ la yeneen partie ba muy dugg daanaka xosnuunahu euh, sikkim bi da doon dal da laal li nga xam ne mooy teg ji mu toogoon mu ngi sol al mirfar waaw muy casque mu ngi sëgg ngir toroxlul boroomam ba ni nga xam ne lex bi euh, euh, sikkim bi di laal li nga xam ne mooy fi nga xam ne ci la toog ci teg gi tegu gàtt gi euh, gawar gi mutaxashian waaw toroxlul boroomam seydna abdullah ibn umar radiyallahu taala mu ne te loolu gisoon nañ liñ wax saan gisoon nañ ko ci xadiisu seydna anas ibn malik bo yi yépp ñu ngi ci saxiix yi mu ne daxala Eh, anna nabiyya daxala makka yawmal fathi wa ala ra'sihi al ba mu doon wax ne ba mu ko dindee nag ci la ko benn waay ñëw na ko ibnu xatalin muta'alliqun bi asaaril kamba fa qaala iqtul waaw ba muy dugg Makka keroog casque la solo Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne seydna abdullah ibn omar radiallahu anhu mu ne boo demee ci kitaabul maghazi imaamul buxaari rahmatullah alayhi defal na ko bunt baabu duxuuli nabi sallallahu alayhi wa sallam min a'la makka waxoon nañ la mooy gënoon a dëgër riwaaya bi nga xam ne mooy bi nekk ci sahih imaamul buxaari baabu ayna rakaza raayata sallallahu alayhi wa sallam raayata boobu noonu nga xam ne mooy xadiisu euh, mursal boobu mën doon bu Seydina kan euh, euh, Seydina kii nu mu tudd ak bi nga xam ne sax amoon na càllala wa axbarani mu ne Naafi ibn Jubayr ibn Mut'im mu wax al-Abbaas ibn Abdul Muttalib laa dégg mu naan az-Zubayr ibn al-Awwaam yaa Abaa Abdillah haa hunaa amaaraka Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tarkaza raaya mu ne ko waaw mu ne mu wax yonent bi Seydina Xaalid mu jaar bi ala Makka loolu waxoon nañ la loolu gënu la dëgër loolu dëgërul li dëgër mooy li nga xam ne mooy xadis bii te sayyidatu Aïsha radiyallahu anha loolu la wax ne daxala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bal xadis yépp ñu ngi sahih imaamul Buxaari daxala aama al-fath min kada allati bi a'la Makka mu ne moom sayyidatu Aïsha yonent bi alayhi salaam keroog bi muy dugg fathu Makka ci kada la jaar ci kaw Makka sayyidatuna euh, Aïsha loolu la wax radiyallahu anha te loolu mooy li gën a dëgër comme niñ ko waxe déglul nag fi ñuy jeexale Seydina Abdallah ibn Umar mu ñuy wax nag ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam dugge foofule après bii ñëw dinañ ñëw ci riwaaye ñoom imaam Ibn Ishaq rahmatullahi rahmatullahi alayhi mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqbala yawm al-fath min a'la makkata ala rahilatihi murdifan usaamata ibn Zayd wa ma'ahu Bilaal wa ma'ahu Usmaan ibn Talha min al-Hajaba hatta anaaxa fi al-masjid Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne Yonent bi alayhi salaam dafa dégmal yawma yawmal fath bés bi nga xam ne ci lay ubbi Makka min a'la Makka te jóge ci kaw Makka mooy kadaa la jóge waaw fa Seydina Hassan waxoon adim na alxayla in lam tarawha tuthiru na'a maw'iduha kada mu ne keroog dafa dëgmal jóge ci kaw makk ala rahilati nekk ci kaw war waayam murdifan Usaama ibn Zayd keroog bi muy dugg Makka moom alayhi salaatu wassalaam ki mu supporté woon moo doon Seydina Usaama ibn Zayd al ibn al radiyallahu anhuma moom la tegoon ci ginnaawam wa ma'ahu Bilaal ànd ak Seydina Bilaal al-Qurashi mawlaahum al-mu'adhdhin wa ma'ahu Usmaan ibn Talha ànd ak Seydina Usmaan ibn Talha mi nga xam ne gisoon nañu ko te bokkoon ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo jàkka ji te yoroon caabi ji comme niñ ko gisawoon hatta anaaxa fil masjid ba ni muy ñëwee nag ba yësal gëléem gi ci jàkka yi waaye waaye laata moom alayhi salaatu wassalaam bi agsi foofu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu warda dañoo wax lu am solo la waaw Seydina Abdullah ibn Abbas ba léegi xadiis yi ñuy wax nii yépp boo demee ci sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi di nga ko fekk ci côté biñ la wax ci ba kii eh, eh, eh, nu mu tuddati nu mu tuddati yëf ya kitaabul maghazi seydna abdullah ibn abbas ne lamma qadima anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma qadima makkata aba an yadxula al bayta wa fiihi al aaliha waaw fa amara biha fa uxrijat fa uxrija suuratu Ibrahima wa Ismaaciil alayhima salaatu wa salaam fi aydihimaa minal azlaam fa qaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qaatalahumullaah laqad calimuu mas taqsamaa bihaa qatt. waaw mu ne moom Seydina Abdullah ibn Abbaas yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi muy dugg ci bi muy dugg Makka bi mu dëgmalee Makka agsi dane du dugg ci albayta mooy néeg kaaba gi du fa dugg wa fiihi l aaliha noo du fa dugg fekk yàlla yi Quraysh yi ndax ñu ko foon dina wax dinañ gis ci jotaay bii nii insha allah ñaata yàlla lañu lañ fa tegoon seen seen yooyu ñu doon jaam yonent bi aleyhi salaatu salaam nag ne du fi dugg fekk dindiwuñu ko fa amara biha fa uxrijat mu digal ñu dugg ci biir kaaba gi génne yàlla yeen fa teg ak yeen wëree woon ci biti yépp sax nee na ñu ngi génne ci kaaba gi biir kaaba gi ñu ngi génne ay ay ay statue yoo xam ne yu waa Makka defoon ne kii mooy Seydina Ibrahim ne kii mooy Seydina Ismaïl alayhim asalaatu wassalaam ñu defal leen ay statue yoo xam ne seen loxo yi ñu ngi def ñu yor seen azlam yi mooy yooyu nga xam ne lañuy xoole Euh, euh, euh, ñu demam du ñu dem comme bu ñu waree dugg ci benn mbir walla ñu def dara mooy baax naam baaxul waaw bu ñu yëkkatee boo xam ne ci comme genre bul yooyu ñuy turne ci roue yi wala bu ñuy def ay tirage ñoom yu mel noonu lañ aw ñoo xam ne xayr ak char lañ ciy def bu nekk boo la ngaa voyage yi boo demee xëcc ci yooyu di na di xayr mooy sa voyage neex na mën ngaa dem bu dee char doo dem waaw léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam gis yooyu noonu la la gaa yi def def ne lii mooy statut Seydina Ibrahim ak Seydina Ismaïl ku nekk mu ngi yor aleyhimu salaatu salaam yu mel noonu xayr ak sharr yooyu aslam yi waaw baax na am baaxul seen yooyu ñuy pilo façon ngir ngir mën a xool ndax mën nañoo voyager déet waaw biñ ko génnee yonent bi aleyhi salaatu salaam gis loolu ne qaatalahumullah ñi yal na leen yàlla rëbb rek mooy ñi def lii laqad alimu dëgg-dëgg xam nañ ne ñoom ñaar ñii ñu def seen ne dañ nee na nataalooy di seydina isma ibrahim ak seydina ismail aleyhima salaatu wassalaam masuñoo def lii masuñoo def lii mukk waaw léegi nag dañuy yem ni après lan nan la yàlla yooyu nan lañ ko dindee nan la ko doon dindee alayhi salaatu salaam ak lan moo ci topp ginnaaw gi loolu insha allah la gis ci jotaay bi di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa